baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim xatta ida jaa axadahum almawtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiimaa tarakt kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzaxun ilaa yawmi yubcacuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy bi benn moo ko teree mat téeméer wala <laughs> loolu mooy lan kon war ngeen koo xam mu ne xattaa idaa jaa gis nga mooy yéeféer yi dañuy nekk ci seen ñooy Makka waaw yéeféeru Quraysh yi ak ñi mel ni ñoom nekk ci seen déngi déngi gi nekk ci seen kéeféer gu maggeeg mooy yàlla ak sori alquran dëgg gi nga xam ne moom lañ leen indil loolu la ne ñu leen koy wan ñu koy bañ di ko xeex nu ñu mën a nekkee xatta ba kera nag idaa jaa ba ni muy dëkkale ahaduhum kenn ci ñoom almawtu dee qaala mu naan nag rabbir ji'un ay waay sama borom maa ngi ñaan nga delloo ma ay waay defal bu ma dee tey waay borom bi ndax fa ma jëm du baax de rabbir ji'un ay waay sama borom maa ngi lay ñaan nga dal di may nekk koo xamante ne nii danga may delloo ndax malaaka lu ñëwee da koy wan moom fan la war a dëju ëllëg ci barsax fan lay nekk est tuyau la fay am boo xamante ne dañ koy branché directement ak jahannama wala foo xam ne dañ koy branché directement ak ajjana moom day gis fi mu war a dem ba mu gisee ne ndekete yoo aj moom safara la jëm looloo tax mu naan hé hé rabbir ji'un ay way sama borom irji'un waay waay yal nag ma delloo delloo leen ma la'alli bu ko defee boo ma delloo waatee ci dund gi ma bañ a dee tey amalu saalihan dinaa jëf loo xamante ni lii moom yiiw la lu baax la fii ma taraktu ci li nga xam ne moom laa bàyyi ci sama alal ji ma bàyyi xam nga mu ngi doon wax tax ca suuratul euh, gisoon nañu ko bi mu naan munaafiqun eh, ba gaa yi nga xam dañuy bàyyi bay waaj a gaañu naan naan naan borom bi waaye bàyyil ma kii laan lii ah, bu ko defee man eh, ma ma daal di assa ma fa asaddaqa wa akum min ma daal di dépenser sama alal yépp bu ko defee ma bokk ci ñu baax te ñooñu kat kooku ku gëm la woon waaye comme que lim doon doxal moom daa dem dafa sàgganoon rawatina nag yéeféer bii nga xam ne moom lan lay wax danaan hatta ida jaa ahaduhumul mawt ba dee kël kenn ki nag waaye yow mu naan nag rabbi irji'un bu ko defee man boo ma delloowee ma jëf loo xam ne lu baax la fii ma tarak ci li nga xam ne moom laa bàyyi ci sama alal ci li ma bàyyi fa nga xamante ne mooy àddina waaye amalu saalihan ma nekk koo xam ne damay nekk koo xamante ne nii damay gëm wéetal la fii ma tarak ci li nga xam ne moom laa bàyyi woon bañoon koo def tey nag ma wéetal la kallaa suñu waroom ne kallaa muku lam innaha dëgg-dëgg moom kalimatun loolu ak kaddu la goo xam ne mooy mbir mu du demee noonu de dellu doo dellu sa sa app jot nga naan dellu huwa moom ab kaddu la boo xam ne huwa moom yéeféer bi qaa'iluhaa moo koy wax waaye du demee noonu wa min waraa'ihim te nekk na ci seen kanam mooy wër leen fépp fa nga xam ne fa la jëm après barzaxul muy barzax dig digle ba nga xam ne mooy dox diggante boo jógee ci àddina bi doo dem allaaxira directement mooy fa ngay nekk mooy barzax goo gële nga xam ne moom la yéeféer bi di gis fam fa war a nekk xam ne du lu baax mu naan yàlla delloo ma mu ne loolu mooy nekk seen kanam de ilaa yawmi yub'athun moo leen di wër fépp mooy nekk seen dig dig de ba keroog bis bi nga xam ne ci lañ leen di dekkile fa ilaa nufixa fi suur bu keroogee nag ba nga xam ne ci la ñuy ëf ci buftu bi malaaka mi ëf ci buftu bi alayhi salaam ahsaaba baynahum bu boobaa amul benn lien fam parental de naan waaye ki diw ñoo bokkoon comme niñ leen koy kii woow ma idin bu keroogee jàpp na yow sa bokk nga bokk ak diw dina la jariñ te defoo woon lu baax moo tax yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon ne képp koo xamante ne nii say jëf ju baax jiitalu la ci yiw na la leer ne moom moom sa sa sa saw askan du la ci jiital mu ne walaa yatasaaluun te kenn du leen laajan duñ leen laajante ah duñ fa nekk di leen laajante yow yaay diw doomu diw ak yooyu déedéet borom bi soxlawul loolu ndax loolu doxu fa déedéet xam nga lan mooy dox lii dox mooy ana lu baax lu nga defoon lan nga doon def ak alquran ji ñu wàcc woon ci yow faman saqulat mu ne bu ko roogee nag képp koo xam ne diis na mawazinuhu li nga xamante ne mooy balance am muy balance yu baaxam fa ulaika gaa yooyu yële humul muflihuna ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñu texe waman xaffat waaye képp koo xam ne moom woyof na mawazinuhu li nga xam ne mooy ay balance am fa ulaika gaa yoo yële alladhina xasiru anfusahum ñooñu de ñooy ñi nga xam ne ñoo perte seen bopp fii jahannama biir jahannama la ñuy nekk de xaaliduuna fa la ñuy béel fa fa la sax talfahu wujuhahum naar mooy nga gis safara si di lakk seen xar kanam yaa wa hum fiha kalihun nga gis gaay nekk ca biir mooy da leen di lakk-lakk ba ni nga xam ne seen tuñu kaw yeeg yu yi nga xam ne yu suufe yi yépp mooy lakk ba seen pëñ yi di feeñ ca gannaaw daal di ñàngal ma ko benn ñàng goo xamante ne nii su malaaka yi naan leen alam takun ayati borom bi di wax ak ne malaaka yi wax leen ak moom ci sama tur ndax waxoon naa la gaa yi borom bi du wax ak waa safara ndax waxoon na ñooñ dañ leen di yiir seen borom keroog ñu leen alam takun ndax nekkul woon woon aayaat yi sama laaya yi jiitu tey tutla aleykum ñu ngi leen ko doon jàngal ca àddina fa kuntum biha tukadhibun ngeen nekkoon fa doon ko weddi naan waaye alquran ji amul xaalu bu keroogee nag ñu ne ñu tondu ne ay rabbana e yow suñu borom ghalabat alayna na ñun daal li ñu noot mooy suñu bànneex doon topp nga xam ne ñooñu jëme ci ak li nga xam ne alkane gi ñu nekk tey texeeri gi ñu nekk tey loolu daal mooy li nga xam ne moo ñu noot waaye am ñi ñeneen ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhim ñu ne qaalu ñu ne rabbana e yow suñu borom ghalabat alayna shiqwatuna ki nga xam ne daal moo ñu noot mooy la nga bindoon ci sa dogal bu jiitu këne ñun moom dañuy texe di loolu daal mooy bind boobu mooy li nga xam ne moo ñu noot ba ñoo def mënuñoo présenter lu baax tey wakkun naa te nekkoon nañ ci àddina man ay nit ñoo xam ne dool lii na dañoo sànk woon rabbana e yow suñu borom akhrijna minha ñu ngi lay ñaan nag tey comme que ngi ci biir safara lool moom xam nañu ko léegi nag dañu lay ñaan nga génn ñu si fa in udna cëy bu ñu delloo àddina fa inna zalimun ñun delloo mooy dinañu def lu baax reconnaître nañ tey ne fa inna zalimun ñun dañoo nekkoon ñoo xam ne ay bokkaalekat lañu woon ay tooñkatu suñu bopp lañu woon qaala suñu boroom ne ixsa'u fiha mooy nëbbu leen dem leen fa gën sori ci biir safara ngeen ne fa dugg dugg leen fa gën a sori ngeen nekk ñu torox wala tukallimun te bu ma kenn adressé ti parole bu kenn waxateeg man ci yénde bi ma jeex na jeex na bu kenn waxateeg man innahu ndax dëgg-dëgg dina fariqun min ibadi benn mbooloo ci sama jaam yi nga xam ne ñoo ma nangoo nekk ma nekk seen borom yaquluuna doon lan wax rabbana e yow suñu borom amanna ñun dëgëm fa faghfir lana yàlla nag ñu jéggal naa te nga ñu yërëm ñoo wa anta xayrur rahimin te yow yaay ci gën ci yërëmaate lii mooy way ngëm yàlla yi ba ngeen leen gisee ñoom Seydina Suhayb Seydina Bilal ñoom Seydina Xabbaab ibn al-Arat radiyallahu anhum yéen Abu Jahl nag kenn consort gi lan ngeen doon def fattakhadtumuhum sikhriya ngeen jàpp leen daal ak saboté kat mooy sujet de sabotage ngeen leen jàpp woon di leen saboté di leen kukkali ba léegi nag ba seen kukkali goog ngeen nekkoon di leen waxtaane ci grand place yi hatta ansawkum dhikri ba loolu daal di leen fàttale ku ngeen may fàttale woo leen ngeen may fat fàttale woo leen ngeen may fàttale ku di ma tudd di ma jaamoo wa kuntum minhum tadhakun te ca àddina da ngeen da woon doon leen reetaan di leen kekku inni man nag boroom bi tey yow ma tey maa leen faye bima sabaru ci li nga xam ne sababu lañ doon muñ ci yu bon ña ngeen leen doon teg ci wax yu ñaaw ya ngeen leen doon wax waaye it ñu muñ mën naa jaamu dëgg-dëgg tey maa leen fay li nga xam ne ca lañ muñoon annahum kën ñoom humul faizun ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ñi texe tey qaala ne laaj leen nag am labistum ne leen hee yéen yéefar yi dama leen di laaj sax ñaata ngeen sax fil ard ci suuf adada sinin mooy ñaata at ngeen def ci kaw suuf wala ñaata at ngeen def ci seen bànneel yi xaalu ñu ne labis naa ñun de ñun de moom passé nañ fi yow man benn bés kese lañ def ci kaw suufa ah, aw ba'da yawmin wala sax xaaju bés mooy matul sax bés fasalil aadin a ah, borom bi delloowaat nañ la wax yéen malaaka yi wax ngeen wax ak ñun delloo nee ko na laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo mën a compter muy malaaka yi nga xam ne ñoom ñoo mën a compter te doon natt bés yi te tamit doon ñu bindal liñ doon def ah na laaj ñooñu ba xam na leen laaj yéen xaala suñu boroom ne in labistum dëgg-dëgg yéen daal yéen passé ngeen dëgg-dëgg li am ba des mooy labistum illaa qalilan bu ngeen xamoon àddina gi ngeen newoon lu suu lu néew ngeen fa def waaye da ngeen jàppoon ne lu bari la ngeen ne fa di caay-caay kese law annakum kuntum ta'lamun bu doon ne xam ngeen tey ngeen door a gis dëgg ji xam ne defu ngeen foon beke lu bari naan benn bés ëpp na benn waaye même bu dee ëpp na benn bés woon afa hasibtum ndax yéen da ngeen a yaakaar yen yéefér yi ma annamaa xalaqnaakum abasa kene man dama leen a bind daal ngir fo daal bind àddina bi ngir caaxaan kaal mbir yi daal nekk jeu bu jeex daal ngeen nekk ci beneen compétition yi dem guddéeg bëccëg ngeen foog ne looloo tax ma bind leen ak fo wa annakum te yéen ilaynaa laa turja'un du ngeen dellu ci man loolu ngeen yaakaar fa ta'ala allah waay borom bi sori na ay way borom bee sori di bind lu mel noonu bind lu toll ni addina bi bind ay doomu aadama ngir caaxaan fa ta'ala allah borom bee kawe almalikul haqq mi nga xam ne mooy buurub dëgg bi laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa huwa ku dul moom rabbul arshil mooy borom aras bu tedd ba wa man yad'u ma allah képp koo xam ne nag day jaamu ma ngay jaamu yàlla mais fokk mu boole kook ilaahan beneen yàlla aaxara moo xam nit wala xërëm wala keneen kum man di doon na ko leer na laa burhaana la bi kooku manu cee am preuve de manu la am lay boo xam ne wu koy soutenir ne ko loolu ngay def noonu la fa innamaata na ko leer na xisaabuhu li nga xam ne mooy ak caytoom ak payom ak li nga xam ne mooy ak atteem inda allah inda rabbihi fa gis nga da ngay bokkaale boo ñëwee fa sa borom moom moo lay attee innahu dëgg-dëgg fa moom laa yuflihul kaafiruun foo fële de moom du fa texe mukk al kaafiruuna way weddikatu yàlla yi noon ci kaw suuf wa qul muy tëj saar bi mu ne wa qul waxal yow rasulullah salawatullahi wa salaamu rabbi e yow sama boroom ñaan ma dagaan ma man sa borom ighfir neen ma jéggal la warham te yàlla nag ma yërëm wa anta te yow boroom bi xayrur raahimiin yaay ki gën ñi yërëmaate kon amiin yàlla nañu ko borom di defal lool mooy ñaan googu foofu la suñu jukki bi kon foofu la yem suñu xaaj bi foofu la yem kon lu ñuy waxati la waa aljana doon wax suñu borom wax ko ci suuratul Araaf alhamdulillahi alladhi hadaana li